ñu ngi woon ba léegi ci umratul xudaybiya muy umra ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defoon ci juróom benneelu at mi ci gàddaayam bi aleyhi salaatu wassalaam ci jotaay bi weesu jeexaloon nañu li nga xamante ne euh, bi ko jiitu sax jeexaloon nañ émissaire u Qurayshin yi yi ñu yónni woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci Xudaybiya ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónnee fa seydina xiraash ibn umaya alxuzaa'i radiyallahu anhu waa quraysh daldi cor gëleemu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu ko waraloon ginnaaw gi mu woolu seydina umar ibn alxataab radiyallahu anhu ngir yónni ko ci quraysh moom mu joxe ngàntam ne manula dem ndax bu demee day piir rekk ndax moo ko waa quraysh ku nekk noonoo gi nga noonoo sa moroom ak li nga xamante ne mooy bañ jim leen bañ mu daldi di koy tegtal ne ko boo mënee yónni Seydina Usmaan ibn Affan Seydina Usmaan radiyallahu anhu mu ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni ko foofale mu daldi dem benn mbokkam daldi koy yiir di abaan daldi ko yiir ba mu jottali li nga xam ne mooy risaalatu rasulillah di yóbbantalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ila qurayshin gisoon nañ ne bam fa demee rumeur bi jógoon na ñu ne qutila Usmaanu waa Quraysh li tax Seydina Usmaan yàgg fa mooy dañu ko fàtt ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam woote woon jaayante ci suufu garab ga te yooyu yépp dinañ ci ñëw ci suuratul fatxi inna alladina yubaayi'uunaka innama yubaayi'uuna allah aaya yooyu yépp dinañ ci ñëw inshaa allah nit ñi ñëw ki njëkkoon a jaayanteeg moom di seydina abu sinaan abdullah ibn wahb radiyallahu taala anhu ginnaaw gi nit ñi topp ci jaayante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu yëkkati loxo ndejooram bi ne haadihi li Usmaana mu daldi koy jël dóor ko ci beneen loxoom bi ne loxo bii pour Usmaan la radiyallahu anhu xam nga waxoon nañ la ne keroog bi nga xam ne ci la yéex ñenn ñi dañ ne Usmaan dafa mel ni dafa tawaaf dafa umra dafa dem foofu waa Quraysh proposé ko mu daal di koy def yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon man sama njort ci moom mooy ne du du wër kaamba gi lu dul ñun ñépp ñu defandoo ko moo tax seydina Usmaan ibn Affaan ci yenn riwaaya yi radiyallahu bi mu ñëwee lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko atufta bil bayt ne ko ndax dangaa wër kaaba gi mu ne leen déedéet loolu nu ma koy defe te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wërul yéen dangeen a foogoon ne dama wër ñenn ñi ne ko waaw mu ne seen njortu goo ngeen amoon ci man de moom du bu baax yonent bi aleyhi salaatu salaam mi leen ne woon man loolu du sama njortu ci moom sama njortu ci moom mooy du wër lu dul ñun ñu wër saxaaba yoo yeene nag fa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam a'lamana non seulement yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ñu gënoon a rafet njort ci moom waaye moo ñu gënoon xam ne xam na ne moom mi yar Seydina Usmaan yar leen ñoom ñépp xam nañ ne kum ci manoon di doon boo demoon it doo def loolee kon ginnaaw bay'atu ridwaan loolu rumeur la woon ginnaaw gi lañ yëg ni kon ndekete loolu demewul noonu li ci tegu nag moom la imaam ibn isxaaq ci riwaayam bañ la waxoon mu jëla ko woon ci imaam zuhri raxmatullaahi alayhi a ah, te riwaaya imaam ibn isxaaq boobu mooy bi nga xam ne imaam az-zuhri moo ko jële woon ci seydina urwa ibn zubayri moom mu jële woon ko ci al-miswar ibn maxrama ak marwaan ibn al-hakam bi isnaadin saxiix muy continuer foofu mu ne summa ginnaaw loolu ba'athat qurayshun suhayl ibn amrin suhayl ibn amr axaa bani aamir ibn lu'ay ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci càllale boobu imaam az-zuhri raxmatullah alayhi ñoom al-miswar ibn maxrama radiyallahu anhuma ak marwan ibn al-hakam ñu ne thumma ginnaaw gi ba'athat yónni na yebal na qurayshun waa quraysh Suhayl ibn Amr di Seydina Suhayl wa temps yi nag tuubagul woon waaye dina mujj tuub wa kaana min ashraafi Qurayshin ñu daldi yebal Suhayl Amr te moom gisoon nañ ay mbiram gisoon nañ ne bokkoon na ci prisonniers yi nga xam ne ñoom lañu jàppoon keroog ghazwatu Badrin di Suhayl Amr bokkoon na ci ñi nga xam ne rançon lañ joxe ñu daldi leen libéré moom moom male moom la waa Quraysh yónni axaa bani aamir ibn Lu'ay di mbokk waa bani aamir ibn Lu'ay ñu yebal ko fan ila rasulillah ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo kontee kon kii mooy ñaateelu émissaire bu waa Quraysh yónni ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam danga naan ku njëkk ki moo doon Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i wa qad xaraja fi nafarin min qawmihi ay min Xuzaa ki ci njëkkoon moo doon Budayl ibn Warqa ki ci tegu woon Mikraz ibn Hafs ki ci tegu woon al-Hulays ibn Alqama wala ibn Zabbaan ki ci tegu woon di Urwa ibn Mas'ud ki nga xam ne moom la Quraysh mujjee yónni mooy kii di kan te mooy si mooy Suhayl ibn Amr di cinquième ku émissaire bu waa Quraysh yónni ñu yebal ko ilaa rasulillah ci ndaw yàlla li mu fekk ko Xudaybiya waqaalu nag ñu wax ko lu leer ñu ne ko ñoom waa Quraysh aba Abu Sufyaan wa xisbu di seen njiit Abu Sufyaan ak dignitaires yi ñu ne Suhayl itti Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa saalih wala yakun fi sulhihi illa an yarji'a anna aamahu haadha fa wallahi laa yataxaddasu alcarabu annahu daxalaha anwatan abada ñu jox ko directive bu leer loo xam ne moom négociation yi mu jëm yi mu dem di defeek seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam du ci du génn ci yii lii mooy grand principe grand principe yi nga xam ne yii moom négociation bi dafa am ay zone ay ay ay ay zone rouge waaw yoo xam ne kenn du ko traversé moo tax ñu ne ko itti Muhammadan wa Salih ñu ne ko yow Suhayli yow lañu tànn mission yu njëkk yi émissaires yu njëkk yi dañ doon dem ngir xooli lu ko taxoon a jóg comme que léegi leer na am na ñu ñu yónni moom it am na ñu yónni na Seydina Usmaan ba leeral mbir yi léegi yow Suhayl itti Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa saalihi ñu ne ko dikkalal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nga am ak moom ay accord demal nga négocier ak moom wala yakun fi sulhihi waaye nag déglul ñu wax la lii kenn du ko dépasser zone bi waaw mooy nag bu mu nekk nag ci négociation yi ak entente bi ngeen war a am illaa ludul an yarji'a na'amahu hada kuene année bii tey tey tey mooy at mii nii mu ñëw fii mooy tey moom du mën a dugg Makka loo mën a négocier ak moom loolu moom négociation bi par loolu nekk ci mooy mu dellu amahu hada at nii mu ñëw ne ci sixième année bi nii ci gàddaayam gi ci lay ñëw ngir daldi umra si loolu du mën a ne na dellu loolu moom loo négocier négocier loolu moom mooy suñu li nga xam ne duñ ko négocier ndax fa wallaahi ñu ngi ci yàlla ñun Quraysh laa yataxaddasu al-arabu annaha daxalaha anwatan abada duñu may nag ndax wat nañ ci yàlla duñu bàyyi mukk arab yi di di di ci ci ci ci ci seen seen ndaje yi di waxtaan bu nekk seen jataay yi seen sujet de discussion yi kene yaa eh, waay waay waay Quraysh ñoo baax ñoo ñoo ñoo ñoo tóoy ah, Quraysh nooy ak seen seen ngàndal yi yëpp daka du ñu tus waay waay Seydina Muhammad dafa toog ba neex ko sallallahu alayhi wa sallam laaj leen benn ndigal mu ñëw forcing waaw weñ seen loxo daldi umra ñu ne noonu nag lañuy bañ fa wallahi ñu ngi wàcc yàlla yow Suhayl ne laa yataxaddasu al arabu du ñu may arab yi ñuy nettali di waxtaane annahu kanawam seydina muhammad daxalahaa dafa dugg makka an wa tan ci force abadan ba faw loolu duñ ko ko may kon nag loo négocier négocier mooy délégation bii mu def umraam gii moom manu ne mënu dugg makka waaw waaw ah. mu ne fa ataahu Suhayl kon loolu lañ ko jox négociation bu ne dafa am ay principe yoo xam ne kenn du ko violer ñun nag l'islam da gis dëkku jullit yi surtout booy xool entre Palestine ak Israël danga naan waaye ak neexoon waaye ñu ñu inspiré wu ci ci ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di doxale ndax dafa am principe yoo xam ne kenn mënu koo fule ak lu négociation bi lu ñu bëgg-bëgg jàmm loolu kenn du ko négocier Quraysh nag yu mel noonu lañ am ñu ne mooy daal seen loolu moom lenn la mooy du fi dugg mukk at mii duñu may arab yi ñuy waxtaane loolu ci seen ndaje yi que fa ñëw force dugg si léegi nag Suhayl dem mu ne fa ataahu Suhayl Suhayl jóge ci waa Quraysh di ñëwal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci Xudaybiya mu ne fa lamma ra'aahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam muqbilan qaala qad araada alqawmu as-sulha hiina ba'athuu haadha ar-rajul bi nga xam ne ci la ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam séen séen ko gis ko Suhayli di ñëw di dëgmal di ñëw ci moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax saxaaba yi newoon ak moom radiyallahu anhum mu ne leen qad araada al qawma sulh mu ne ah waa Quraysh de négocier lañ bëgg issue de sorte la ñuy ut xiina ba'athu hadha ar-rajul ba nga xam ne ci la ñu yónni kii nii góor gii di ñëw di Suhayb ci riwaay imaam al-Buxaari bi bi nekk ci kitaabu shuruut baabu shuruuti fil jihaadi wal musaalahati ma'a ahli al-harbi wa kitaabati shuruut waxoon nañ la bunt boobu la ko gën a étaler moom imaamul Buxaari rahmatullah aley mu ne foofu bi muy nettali bi mu ne ah lamma jaa Suhayl ibn Amr bi nga xam ne ci la Suhayl ibn Amr agsi di ñëw yonent mi aleyhi seen ko mu ne qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam qad sahula lakum min amrikum dana saxaaba yi yombal nañ leen seen mbir bi mu gisee Suhayl ndax turam bi tamit xam nga Suhayl mooy tasxiiru sahl sahl mooy loo xam ne dafa woyof dafay yomb waaw buur yàlla yow yaay jàllar bi yi nga xamante ni dañuy difficile nga koy yombal bu la neexee nga jël lu difficile def ko lu yomb bu la neexee nga jël lu yomb def ko lu difficile ñu ngi lay ñaan nga def li difficile li difficile nga def ko sahla sahl mooy loolu moo tax yonent bi alei saatu salaam kaana kaanat min aadati ci sunnaam lii la woon mooy moom ak tafaul bil asma mooy dafa doon am bu gisee tur bu rafet nii day day optimiste il l'était toujours waaye rawatina bu gisoon yu mel nii waaw Suhayl di ñëw mu ne qad sahula qad qad sahula lakum min amrikum yombal nañ leen seeni mbir waaw mu ne qaala Ma'mar ci riwaaya imaam euh, euh, kii bi mu ne fa jaa bu imaam euh, qaala Ma'mar qaala Zuhri fi xadiisi bu imaam al Buxaari mu ne Ma'mar nee na az-Zuhri mooy riwaaya même même même sanad bu imaam al Buxaari bi la bu imaam Ibn Isxaaq la an Urwa an al-Miswar ibn Maxrama wa Marwaan ibn al-Hakam comme ni ñu ko tudde woon léegi mu continuer léegi bu ñëwaatee ci xadiisu Seydina imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi wa an abi mu ne fa lamantaha suhaylun ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam takallama fa ataala alkalaama wa taraajaca thumma jara baynahuma as-sulh mu ne bi mu agsee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam takallama mu waxtaan ak moom fa atal al kalaama mais discussion la bu gudd la woon du dafa ñëw rekk acca lii la nañ leen bind mbir mi non non non non takallama dafa ñëw wax ak yonent bi alayhi salaatu wasallam moo tax ay pourparlers du moo tax léegi da gis day jël ay weer ay semaines ngay gis léeg-léeg gars yi euh, état yi ñi moom ñiy suivre côté wàllu diplomatie xam nañ ci dara élèves yi nga xam ne dañuy jàng affaire diplomatie ay sciences politiques ak yooyu di suivre surtout tamit ngay suivre actualité tout court xam nga ci loo xam nga ci dara ñu naan la les négociations entre la France ak Inde pour jaay leen yi rek ñaata at la def kenn xamul liñ yu bari la laa bëgg laa ci jublu at yu bari la def waaye négociation ay entre palestiniens ay Oslo yooyu ak juif yi day def ay ay ay weer léeg-léeg ay at du aboutir ci dara sax ndax loolu loolu du aboutiru na ko li ñuy def nii moom ay ONU sous l'égide de l'ONU bu dee question palestinienne loolu du ko doxal loolu du ko doxal waaye liñ ci jublu mooy pour parler yàgg léegi mu ñëw man na def tamit benn jour waaw comme bii moo tax mu ne fa bi mu ñëwee takallama fa ataala al kalaam mu ñëw wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam wax ja discussion yi a pris du temps watarajaa ñu am ci yoo xam ne walla kii day naan lii la yonent ma lay saa saam ne looloo loolu duñ ci d'accord non loolu noonu léegi moom mooy ñuy def noonu bu yonent ma lay saa saam waxee yenn tamit yoo xam ne ñoom arrangé wu leen ñu ne non non mooy loolu la wataraaja wataraaja summa jaraa baynahuma sulh bi ñëwee nag ba dëppoo ci ay kàddu nag léegi nag ñu commencé nag ngir nag négociation bi nag léegi ñu tënk ko fenn. mooy comme que am na ay point de d'achoppement de doo xam ne ñoom ñoo ci dëppoo léegi nag ñu commencé négociation bi ñu war koo takk mu ne fa lammal ta amal amru walam yabqa illa al kitaabu bi nga xamante ne nii nag ci la mbir mi xewe ba mbir mi ferenkolaay ba desul lu dul bind ko bu dee ci riwaaye imaam al buxaari bi raxmatullaahi alayhi mu ne fa jaa suhaylun bi mu agsee ba ñu wax mooy ñëwul rek mooy imaam riwaaye imaam ibn Isaaq bi raxmatullaahi alayhi imaam moo ñuy wan ne mbir mi du ñëw rek mu deme noonu mais dañ doon waxtaan am ci yuñ d'accord am ci yuñ d'accordul léegi nag bi mu agsee ba ñu waxtaan ci mbir yi ba am loo xam ne dëppoo nañ ci loo xam ne ci la trêve négociation yi di di di tënku ak li nga xam ne mooy accord yi mu ne ko mu ne moom Suhayl haati mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam haati tub baynana wa baynakum kitaaba mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag indil haati ñëwal indil ñu bind sama digganteeg yow ak yéen li nga xam ne moom lañ d'accord ñu daal di koy bind nag ci këyit nga xam ne ñu jëmmal ko ndax waxi kese ku ne mën naa contester après waaye bu ñu ko bindee dina gën a leer kon indi ñu bind suñu digganteeg yéen ak këyit goo xam ne moom lañuy bind suñu accord yi waaw léegi mu ne fa daa annabi sallallahu alayhi wa sallam alkaatib yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woo ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy bind mooy ki nga xam ne mooy bindkat bi waaye kooku mooy kan ci riwaaya ibn isxaaq bi mu ne thumma daa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi taalib radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam kan mooy bindkat bi seydina ali ibn abi taalib asadullahi alghalib radiyallahu anhu ardaa moom la woolu keroog ngir mu daldi bind accord yi diggante yonent bi salaatu wassalaam ak waa Quraysh te ki fi ñëwal mooy Suhayl ibn Amr Seydina Ali ibn Abi Taalib ñëw indiwaale bindukaay ak fu muy binde ci riwaaya imaam al Buxaari bi mu ne fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rrahmani rrahim ay comme ni mu ñëwee ci riwaa imaam ibn Sa'd bi uktub mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne Seydina Ali bindal bismillahi rrahmani rrahim mooy noonu la ñuy commencer bi bismillahi rrahmani rrahim bi mu waxee loolu ah Suhayl ne ko laa aarifu hada walakin uktub bismika allahum Suhayl ne ko man xawma lii ci riwaa imaam ibn Isaaq ne ko man xawma bismillahi rahmaani rahim ko waaye bindal bismika ci sa tur lañuy tàmbalee allahumma yow buur man loolu laa xam ñun waa Quraysh loolu lañ xam kanta sa bismillahir rahmanir rahim gi xamuñu ko kon nag duñu bind lool ci riwaaya imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi bim ne Seydina Ali bindal bismillahir rahmanir rahim fa qaala Suhayl amma ar-rahmaanu fa wallahi ma adri ma hiya walakin uktub bismika allahumma kama kunta taktub Suhayl ne ko ah kanta ji nga wax fa wallahi maa ngi ci yàlla ma adri ma hiya man xawma luy Rahmaan <laughs> ma hiya <laughs> Rahmaan la eh, kii la ko def <laughs> moo tax li alxuraan naa bu ñu leen ne kii eh, sujudu leen Rahmaan qaalu wa man Rahmaan waaye luy Rahmaan sujudu leen Rahmaan dañ naan waaye luy Rahmaan waaw Suhayl na ko man amma rahmaan rahmaan ji ngay wax ci fees da léeg yërmande loolu ñun xam nañ ko mais moom xam ko woon mu ne ko man xawma loolu xawma ko fama adri ma hiya fa wallah waat naa ci yàlla xaw ma mooy lan man nag du ma signé du ma bind ay yoo xam ne di ko signé yoo xam ne lañ cee bind xaw ma ko kon nag li am bindal waaye kon bindal bismika ci sa tur yow allahumma yow buur yàlla kama kunta taktub ni nga doon bindee waaw loolu lañ bëgg ba nga doon bindee laata ngay wootewu lii nga wootewu loolu lañ bëgg nga binde noonu mooy bismika allahumma bi mu waxee lool nag ba léegi ci riwaa imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi kii ne fa qaala al muslimun jullit ñi ne wallahi laa naktubuha illaa bismillahi rrahmani rrahim mooy saxaaba yi radiyallahu anhu <laughs> wat nañ ci yàlla laa wax duñu ko bind lu dul bismillahi rrahmani rrahim la ñuy bind laa wax moo Suhayl eh déglul fii bismillahi wat nañ ko ci yàlla loolu la <laughs> mu naan xaw ma ñu ngi wàcc yàlla laa naktubuha wallaahi laa naktubuha duñu ko bind illaa bismillahi irrahmani irrahim bismillahi ki ñuy wax allah arrahmaani fees dell ak yërmande arrahim yërmandeem yaatu ba daj loolu la ñuy loolu lañ koy bind te duñu ko changé ah, Suhayl na leeral fa qaala an-nabi yonent bi alayhi ne <laughs> ne Seydina Ali uktub bismika allahum ne ko bindal bismika allahum <laughs> gis nga gis nga réaction bi <laughs> on a réaction taalibe du bokk ak sëriñ bu mat li mu doon warul di emporté wu ba mel ni far mu mel ni moom mook taalibee yam ndax jàngalekat waroo mel ni ñi ngay jàngal danga leen a war a am loo leen ëppale saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom mënuñu woon a mooy premièrement ñun ñu jóge Quraysh ñëw ba fii loolu accès guñu ci jóge Medina ñëw ba fii ñuy wax boobu ba léegi ñu arrêté ñu fii ñuy wax ñu ñuy di dañuy yónni ñoo xam ne comme ñu yónni woon keroog ñu ñuy sànni ay flèche ak yooyu ñu jàppale yonent bi alei satu salaam ñuy wax ñu ñëw kii ñëw ñu yónni xiraas ñu daal di rey géléemu yonent bi alei satu ñu naan déet ñu ñëw di bind bindal yonent bi alei satu salaam bindal bismillahi rahmaani rahim mu ne moom kenn du fi bind loo mais bismika allahum ñu ne waa ñu wàcc yàlla duñu ko bind lu dul bismillahi rahmaani rahim emporté wu ndax wax nañ dëgg tamit yonentu Yàlla saab saab waxu leen ne li ngeen def baaxul non xam na ñii fi ñu toll xam nañ fi ñu toll waaye moom huwa al muallimu al akbar mooy jàngalekat bi gën a mag bi gën a màgg moo xam ne mbir yi bu dee lii moo nar a ndax bismika allahumma kan mooy allahumma mooy buur yàlla gaa bismillahi rahmaani rahim moo gën fopp ndax alxuraan la mais bu dee loolu boo nar a bloqué eh, négociation yi mais nañu ko dindi garaawul yonent salaam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa arda uktub bismika ne bindal bismika allahum ni mu ko moom Suhayl summa qaal yonent bi alayhi salaatu salaam teg ci ne ah hada maa qaada alayhi muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci riwaaya imaam ibn Isxaaq bi uktub hada maa saalaha alayhi muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Suhayl ibn Amr mu ne Seydina Ali ginnaaw kon li njëkk a bind bind nañ bismika allahumma ni ko Suhayl bëgge même bu dee ne jullit ña d'accorduñu ci mais man alayhi salaatu wasalaam d'accord naa nañ bind bismika léegi mu ne Seydina Ali léegi bind lii de mooy li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi Euh, euh, defa def sulh yëwënan mooy daal di am accord ak ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr waaw bindal loolu mu ne lii mooy li nga xam ne moom la Seydina Muhammad rasulullah di ndaw yàlla daldi dëppoo ginnaaw bi nga xam ne ci la waxtaan ak Suhayl ibn Amr lii la ñu tënk ah hada ma qaada alayhi rasulullah ah. Suhayl ne Suhayl ne qaada alayhi Muhammadun rasulullah fa qaala Suhayl Suhayl ne wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah maa sadatnaaka an il bayt wala qaatalnaak walakin uktub muhammadu bnu abdillah Suhayl ne lan bind lii nga négocier ba d'accord ci ak ki nga xam ne mooy Suhayl ibn loolu man duma ci d'accord man Suhayl loolu d'accorduma ci kenn du ko bind ci kayit ji waaw waaye ndax lan law kunnaa na'lam ñun waa Quraysh bu ñu xamoon bu ñu xamoon que ne yow te dëggal que ne yow ndaw yàlla nga. maa sadatnaaka 'anil bayt mais duñ dox sa digganteeg néeg bi tey ak ay année depuis boobu ba fi jógee léegi wala xaatal naaka te konoon te kon doonuñu yiñ xareeg yow yépp bu ñu xamoon ne yow ndaw yàlla la loolu dinañu ko def. kon nag dindil kenn du fi bind lii walakin kon li am ba des mooy uktub hada maa qaada alayhi muhammadu ibnu abdillah bindal ne lii la d'accord ci kaw yi kàddu ba di ko bind nii ki nga xam ne mooy muhammad di doomi abdullah ni ñu xam di sa baay bindal loolu ñun loolu lañu xam man suhayl ibnu amr sama baay amr yow sa baay abdullah waaw ay jële waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam <laughs> bi mu waxee loolu ci riwaa imaamal Buxaari bi ba léegi <laughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko wallahi inni la rasulullah wa in kaddabtumuuni uktum Muhammadu bnu Abdillah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wallahi maa ngi wat ci yàlla inni la rasulullah wat naa ci yàlla ne man de ndaw yàlla laa wa in kadabtumuni même bu dee ne weddi ngeen ma yéen bu dee te biir yéen a gën xam ne wax naa dëgg wallahi naa ci yàlla inni man seydinaa muhammad la rasulullah ndaw yàlla la ndaw yàlla laa wa bu dee ne da ngeen maa weddi ba pare mu tourné ci Seydina Ali ne ko uktub Muhammad ibn Abdillah bindal bañu ko sama bàyyee Abdallah bindal Muhammad ibn Abdallah di doomi Abdallah ah. imaam az-Zuhri ne ci riwaay imaam al ba léegi mu ne qaala zuhri wa dhalika li tax yonent ma ne saab saab lii yëpp muy sede am nga lii nag naan waaye kii day sede mais Quraysh <laughs> fi ñu bëgg ñoom vallu min haythu araadul izza xamuñ ne ñoom dañoo doyalal seen bopp wàcc seen bopp fi nga xam ne ñoom li taxoon ñuy def moo doon am ak ak ak prestige am ak kawe am ak dayo amuñ ci dara yeneen time alay saat saam kon ne leen ne Seydina Ali uktub bindal Muhammad ibn Abdullah Seydina imaam az-Zuhri li tax lii la mooy la ndax li yonente mi alayhi waxoon ne laa yas'aluunanii xuttatan yu'azzimuuna boo gisee yonente mi alayhi salaatu wassalaam bi muy bàyyi muy dem te gaawul même bu bañ nañ ko moo nar a yàq affaire bi lii moom du yàq accord bi gaawul voilà qu'il me qu'il me comme un lambda comme ni ñu foog grawul loolu grawul de toute façon yow li la nit ñiy xoole ak li nga doon dëgg yow bu la nit ñi jàppee ne doo tus te yow yàlla xam na yow yàlla fa yàlla ngay dara jarul xeex jarul xuloo baleen reconnaissance yu nit ñi moom ak reconnaissance yu yàlla du benn baleen bu dee looloo dara bloqué monsieur le ministre monsieur le docteur monsieur le kii le préfet jëlal waddal ci suuf ne léegi tudd leen ma sama tur garaawul comme que d'accord loolu rekk moo nar a kii mais sama titre de docteur de médecin de d'ingénieur de professeur de maître lépp naa ko rotal garaawul bind leen sama tur ak sama turu baay bu dee ci ñoom lool la wala sama turu sama santu baay mu jeex mu ne loolu li taxoon mooy li yonent ma lay saab ne woon tey de waa Makka keroog bi mu naan duñ ma laaj dara lenn loo xam ne dañ ci màggal li nga xam ne mooy ormaay yàlla yi kaaba geek bërëb yi lu dul ne dinaa leen ko jox tey ah yonent ma lay nag ne xoolal nag accords yi nag ah mooy dafa ci ay point yoo xam ne yu am solo la la accords tudd ay point yu am solo la accords yi tudd léegi bi nga xam ne kon ci lañu pare bi léegi kon boo gisee feuille bi yow imaginer feuille bi bi ñu bind mbir yi kon mooy bismikallahumma hada maa qaada alayhi muhammadun ibnu abdillah suhayl ibn amr looloo ci nekkagul voilà ndax ñii la ko suhayl bëgge te tey lim fi bëgg lañ koy defale allah gis nga lii bu doon tey ñun benn boroom xam-xam bu defoon lii dirigeant bu def yi ñu kii traître la jaay na diina ji mooy ñun mooy emporté gi emporté wu jaay na jaay na diine ji gëmul dara ñi gëmuñu dara xoolal accords yi muy d'accord yii nii yonentu Yàlla sa sam d'accord bu doon ñun lu raw lool la ñuy wax waaw duñu ko d'accord ku ko def nag ñu daa traité le de naafiq dirigeant bu ko fi defoon boo xam ne wóor na yàlla rek a tax muy def nga gis ñu bari génn ci moom il a vendu notre terre il a vendu notre honneur il a vendu notre religion gëmul dara kii du mënatuñoo jiite waaye nag yeneen time alay saab def na ko def na ko kon looloo ci nekkagul léegi après lool nag Euh, mu ne léegi nag point yaa ngi mu ne fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Ali bindal ala an tax an tuxallu baynana wa bayna al bayti fa natuufa bihi premier point mooy euh, ngeen jóge ngeen bàyyi ñu ngeen jóge ngeen dox ngeen jóge suñu diggante kaaba gi ñu daldi wër daldi def suñu umra waaw loolu Suhaylu loolu la ñuy bind mooy ren nii ñu fi nekke yéen waa Quraysh da ngeen ñuy may ñu daldi mën a wër kaaba gi def suñu umra fa qaala suhaylu suhaylu ne wallaahi laa al-arabu annaa uxidnaa dughta walaakin daalika min al-aam al-muqbil suhaylu ne la ñu bàyyi leen ngeen gen gen ngeen ngeen ji wëri kaaba gi ren nii nii nii loolu man da wat naa ci yàlla ne arab yi duñu nettali mukk këne yéen da ngeen ñoo forcé da ngeen ñoo forcé jóge Medina amu ngeen suñu accord ñëw ba fii ñu may leen ngeen dugg loolu manu la ne leen loolu ci d'accord waaye li ngay bind mooy année bii di ñëw at mii di ñëw dans un an di ñëwaat loolu lañ d'accord loolu la ah. mais bu dul lii amul duñu d'accord ci loolu ah bon yeneen time ale saaf saaf ne kon bindal lool Seydina Ali bindal lool kon mooy at nii nii moom moom mooy nii nii ñu def suñu délégation bii ren moom bon Kaaba gi moom duñ ko gis waaw ah, Seydina Usmaan ak xiraas mi demoon ñoom dañoom dinañ ko séen mais ñun moom duñu gis sax Kaaba gi kese duñu ko gis ndax waa Quraysh ren nee nañ kon bon loolu man da kon mu ne Seydina Ali bindal kon at mii di ñëwa ah, Suhayl ne waaw mu ne kon bindal fa qaala Suhayl léegi nag Suhayl nag mooy dicté Suhayl ne bii nag beneen bi bii maa koy wax muy deuxième ala annahu la yatika minna rajulun wa in kaana ala diinika illaa radadtahu ilayna Suhayl ne ginnaaw bi nga waxee yi nga wax point bi ci tegu deuxième point de d'accord bi maa koy wax yow Ali nga bind li may dicter man Suhayl ma lay dicter ngay bind mooy ci kaw d'accord nañu ñu ngi bind accord bi deuxième point premier point mooy ren moom doo fi dugg moom kaaba gi moom du ngeen ko séen du ngeen ko wër déwén voilà deuxième bi man maa ko wax kon mooy que amul kenn ci suñu trêve bii ñuy jël amul kenn koo xamante ni nii benn góor boo xam ne ci ñun Quraysh la bokk bu nekk Quraysh instant bii nii dee yi sànni nañu ko mooy képp koo xam ne Quraysh nga nekk wa in kaana ala diinik même bu dee ne diina la nekk yow ju dafa nekk jullit jóge Quraysh ñëw Medina fekk si la illa radatahu ilayna dañ ñu koy delloo par force képp ku à partir de tey képp koo xam ne jóge na Quraysh moo xam nee na yow la gëm daa tuub wala tuuboon na di ko nëbb mu ñëw ci accord yi période de bi mu bëgg a dem ci yow bu fa ñëwee ba agsi yow amoo droit accueillir ko da koy rejeter expulser ko fa mu jóge woon di màkk ci ñun ya bi mu waxee loolu qaala al muslimun ñi ne subhaanallah kayfa yuraddu ila al mushrikiina ñi ne ya mais non non attendez attendez attendez attendez attendez mais subhaanallah mooy ku jaaxle mii comme yow mi ngay gise loo xam nga ne subhaanallah way bakk naa buur yàlla waay waay lii la mën a nekke kayfa ana naka lañuy delloowe góor goo xam ne ab jullit la jóge ci yéefér yi nekk jullit ñu koy delloo mu jóge mu mu tuub ñëw Medina ñu jël ko delloowaat ko yéefee lu ñuy defe loolu waaw léegi mu ne fa baynama hum kadhalika bi ñu newee foofu nag mooy ci wax jooju su hëy nee ne lii dañuy bind moom deuxième point bi ma ne képp koo xam ne ci jullit ñi ak ci biir trêve bi trêve bi ñaata la lool riwaay imaam ibn Ishaq bi dinañ ko wax léegi loolu foofu moo ko leeral mooy képp koo xamante ne nii dafa jóge ci ñun Quraysh moo xam jullit la ku tuub la di ñëw ci yow Medina danga ñu koy delloo jullit ñi ne ya subhaanallah naka la ñuy jële di delloo ci mushrikuuna yu bon yi koo xam ne dafa tuub nee na biñ nee di wax loolu fa baynamahum ala dalika id daxala abu jandal ibn suhayl ibn amr yarsufu fi quyuudi wa qad xaraja min asfali makka xatta rama bi nafsihi bayna adhuril muslimiin bi ñuy wax loolu rek ci instant bi noonu Abu Jandal agsi di doomu Suhayl ibn Amr mii yéeféru Màkke yi yónni mu bokk ci ñoom doomam joo xam ne dafa tuuboon di Abu Jandal di doomu Suhayl ñëw di direeku ak feer yiñ ko takkoon mu jóge ca suufu Màkka fexe ba rëcc ñëw rek sànneeku ci jullit ñi fi jullit ñi nekk foofu ca Xudaybiya Suhayl gis ko fa qaala Suhayl Suhayl dina yonent mi alayhi salaatu salaam haadaa yaa Muhammadu haadaa yaa Muhammadu awwalu man uqaadiika alayhi an taruddahu ilay Suhayl ne ko nag gis nga yow Seydina Mu yow mu Muhammad yow laay wax kii nag mooy ki xam nga dama ñëw wax affaire bi fii nag gis nga liñ doon wax xam nga dañ doon léegi nag mise en évidence affaire baa ngi mise à l'épreuve affaire bi léegi sama doom jii nii ne dalaa gëm sànnee ci yaw ak i feeram ñu ko doon mbugal mu rëcc moom nga may delloo léegi waaw mu dëggal mbir mi mooy ki may njëkka doxal ak yow wëyal ak yow accord bi léegi nag Euh, fa qaala an-nabi yonent mi alayhi salaatu salaam nag ne Suhayl ah bon Suhayl nag naa la inna lam naqdil kitaaba ba ne ko nag Suhayl taxawal yow accords yi pareeguñu ko mooy ci bindu ko lañ ne accords yu pareegul nag naka la ñuy tërale loi boo xam ne dafa nekk en rédaction ñu koy rédiger di ko kii ci parlement bi di ci discuter ba kii ko ba ñuy bind affaire yi projet de loi beeg yooyu kii ñu koy laata ñu koy promulguer nga bëgg ne dañ koy appliquer. mais euh, euh, euh, bon inna lam naqdil kitaaba ba'd yonent ma saab saab ne ko Suhayl nag affaire bi pareegul qaala Suhayl ko ma ne fa wallahi idan lam usaalihka ala shay'in abadan way ne ko gis nga kon ma man daal li ma ci jóge sama doom jii di Abu Jandal nga may njëkk a delloo laa wax gis nga boo ko deful wax naa ci yàlla doo dug benn accord laa dul defal yow mukk ba faw léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko fa qaala an-nabiyyu yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko fa ajizu lii ne ko Suhayl dama lay ñaan rek may ma kii kii bokk ci ndax tamit accords yi pareegul mais comme que d'accord mais may ma ko quand léegi su ma digganteeg yow la bàyyee ma kii rek qaala Suhayl ne ko maa ana bi mujizii way dara laa la ko bàyyil duma la ko bàyyil yonent mi alei satu salaam ne ko balaa fa fafaal ne ko si si si quand même soel si si fafaal defal quand même bàyyi ma kii bàyyi ma Abu Jandal kese après ñu bind affaire bi léegi ku ñëwati ma delloo la ko mais kii ma si mu ne ko maa ana bi ma ne way may Seydina Muhammad xanaa déggoo ma sallallahu alayhi wasallam defuma defuma laa wax defuma c'est est-ce que leer na defuma Mikraz Mikraz ibn mu nga fa woon ni yoon bokk waa Quraysh yoon noonu mu ne balqat ajaznaahu la ne sii sii bàyyi nañ ko mais Mikraz moom waxam xam nga ne waxam teguwul fenn mooy waa Quraysh faale wu moom du moom sax lañ <laughs> moom lañ ko yónni woon kese léegi nag qaala Abu Jandal Abu Jandal ne bi nga xamante ni bon gis na ne kon yonent wala saaf saaf ndax waa ji mooy da leena da koy sa da koy chantage voilà mooy ne bis boo fi kiiwee ah bis bis boo fi bu defee benn benn kii mooy bu d'accordul lii accord du am mooy sooy la day delluwaat mu jeex dara du fi am léegi nag yeneen ci ma lay saar Abu Jandal entre temps mu ne xaal Abu Jandal moom ko bàyyam bañ na nee na dara laa la ko dul bàyyee yeneen ci ma lay ko sii sii bàyyi ma ko mu ne ko dara laa la ko dul bàyyee mu ne xaal Abu Jandal ay ma'shar al uraddu ilal mushrikiin wa qad ji'tu musliman alaa tarawna maa qad laqiit nee na Abu Jandal ne ne yéen yéen yéen jullit ñi mu ngi ci feer yi da doon diwee ko ba agsi foofu ndeysaan yéen mbooloom jullit ñi arula ah ah uraddu ilal mushrikiin ndax dangeen may bàyyi ñu may delloo ci yéeféer yi ci mushrikuuna yi yu Quraysh yi waqat jiitu damaa ñëw musliman nekk jullit ndax da ngeen may bàyyi di ma delloo di ma yóbbuwaat foofu alaa taraw maa qad laqiitu xanaa gisu ngeen sama yaram bi ak ak ni ma mel ñu seeni ma doon ma mbugal gisu ngeen li ma daj yépp mu ne waqad kaana udiba adaban shadidan fi llah moom Abu Jandal ko koo mbuguloon mbugal mu tar ci yàlla moo loolu taxoon waa Quraysh jàppoon ko yeew ko di ko mbugal ba nim rëcc nii waaw ah moo tax ci riwaaya imaam ibn Sa'd bi mu ne ah kii ne <laughs> falammaa ra'aa Suhayl Suhayl bi mu gisee Abaa Jandal doom ji xaama ilayhi fa daraba wajaw bi mu ko njëkk moom li njëkk a def bi mu ko séenee dafa ñëw ba fekk ko muy déreegu di ñëw mu fëgg ko benn mooy mbecc ci kanam pël wa axadahu mu daal wa axada bi talbiya bi bi bi bi talbiyi téye ko ko di ko xëcc ba pare mu ne ko nag gis nga yow Seydina Muhammad kii mooy ki nga xam ne moom laay njëkk a doxal mbir mi sa digganteeg man mu jàpp ko di ko xëcc yan tërahu di ko xëcc ci fee waya jurruhu di ko xëcc ngir yóbbu ko ci waa Quraysh naan ko kii naa ne dañ ma koy delloo Abu Jandal nag bi mu yaa ma'shar al mushrikiin a uraddu yaa ma'shar al muslimiin a uraddu ila al mushrikiin ci yaftinuunii fii diinii mu ne fa zaada dhalika naasa ilaa ma bihim léegi bi Abu Jandal mais yéen mbooleen jullit ndax dangeen may bàyyi ñu may delloo ci yéefér yi nii mooy lañ ma doon mbugal yépp dañ koy gën dañ koy gën a ndax biñ gisee may jéem a rëcc ba agsi fii ngeen nar maa delloo at ndax dangeen may delloo nee na nag loolu nag gën metti yokk jullit ñi mettitaay ñoom ñu doon posé wu question sànq bi ko bi ko Suhayl waxee naan bindal bu kenn jógee ci yow ci ñun gëm la sax dañ ñu koy delloo ñu naan kayfa yuraddu naka lañ koy delloo ilal mushrikiin wa qad jaa musliman dafa ñëw far nag ñoom lañ doon lool ci ci xam nga amagul woon léegi réalité baa ngi Abu Jandal la ngi loolu yokku leen mettit ngandum mettit ci kawul mu ne leen bul fàtte nee na leen ñeen seen ñëw gii moom jariñul dara ndax année bii di ñëw ngeen di ñëw ci Kaaba bi guñ lool ñu yokkal leen ci bii mu ne fa qaala rasulullah yenn bi alei salatu salaam xam ne kon gis nga bàyyi Abu Jandal mii du Suhayl du du sedde dara lu ne yonent bi alei salatu salaam def na ko ngir mu d'accord mu bañ yonent bi alei salatu salaam nag ah ne Abu Jandal yaa Aba Jandal isbir wahtasib fa inna allaha jaa'ilun laka wa liman ma'aka min almustad'afiina farajan wa maxraja inna qad aqadna baynana wa bayna alqawmi sulha wa a'taynahum ala dhalik wa a'tuna 'ahda allah wa inna la naghdiru bihim ci riwaay imaam ibn Isaaq bi ndax riwaay imaam ibn Isaaq bi moom bu dee bopp mooy dañu def accord yi ba pare bi ñu ko defee ci la Abu Jandal agsi ci riwaay imaam al bi dangay gis ne mooy bi Suhayl ne bind leen ko bind leen lii këne ku ñëw jóge ci ñun ñëw ci yow même bu dee jullit la dañ ñu koy delloo jullit ñi mer daan naka lañ koy defee subhaanallah rek Abu Jandal agsi amaana bi mu ko waxee dañ koo bind looloo metti jullit ñi këne naka lañu li tax jullit ñi ci riwaay imaam al Buxaari moo tax mais loolu da ngay gis ne bindaguñu ko woon ci riwaay boobu li tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Abu Jandal nag ah lam naqdil kitaaba baax mooy paree bi soit bindoon nañ ko mais yeneen accords yi accès guñ ci woon mooy finaliser guñ mbir mi te accords yi un tour du une partie voilà mooy man na am dañ ko bind ba pare jullit ñi ne subhaanallah mi nan la bind nii. nit jóge ci yéefir yi nekk tuub ñu koy delloo ci yéefir yi ñu koy ñu koy buggal abu jandal mooy kon bindoon nañ côté ko mais pare gu ñu woon affaire bi ndax accords yi des na xam nga ñaata lañ gisagul ngeen dellu at mii moom du ngeen fi dugg ngeen dellu deuxième beneen yi mais pare gu ñu ko ci riwaay imaam Ibn Sa'd bi dane dañoo pa bi ñu ko bindee ba pare bind accord yi ba pare nag ci la Abu Jandal ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi mu waxee lu ne bàyyam bañ ne dara laalu ko dul boo ma ko delloowul ma arrêté fi accord yi du ñu ak du ma defate yow accord ba faw léegi mu ne kon yaa Aba Jandal ne ko yow Abu Jandal isbir muñal waxtasib te sa muñ googu nga def ko uniquement ngir yàlla muñal mur yàlla ngir am payug yàlla fa inna ndax dëgg-dëgg buur yàlla ja'alun laka wa liman ma'aka min al mustad'afina farajan wa maxraja buur yàlla dina la defal ak ñi nga xamante ni ñoo mel ni yow ci ñuy néewal doole dina leen defal farajan wa maxraja dina leen defal li leen dal ci metti dina leen ko teggil utal leen issue de sortie dina leen teggi lii yépp ndax na ma nasru yusra inna ne ko nag boo gisee mënuñu laa jël manuma laa jël mooy ñun dañoo aqadna ah, baynana wa baynal qawmi sulha dañoo fasanteeg ño ñii waa Quraysh ñii sa baay mii taxaw dañoo fasanteeg moom ay accord wa ataynahum ala dhalik ñu jox leen ci seen suñu kàddu ñoom it wa atuna ahdallah ñoom ñu jox ñu nee nañu seedaloo yàlla que ñoom dinañ dinañu d'accord ci accords yi dinañ ko respecter ñoom it te wa inna la naqdiru bihim te ñun nag ñun jullit duñu war loolu rekk a tax loolu kesee tax mënuñu laajee léegi nag bi nga xam ne ci la yonent ma yu saar saam wax loolu Eh, ci riwaay imaam ibn Isaaq ba léegi mu ne fa wasaba Umar ibn al-Khattab Abi Jandal yamshi ila janbi Seydina Umar ibn al-Khattab daldi jóg tëb ci saasi ñëw ci Abu Jandal di dox ci wetam ba jege ko nii di dox ci wetam ne ko ne ko isbir yaa aba jandal ne ko muñal yow abu jandal muñal fa innama humul mushrikun gis nga ñii nii ñooy yéefiru Quraysh yi nga xam ne ay polythéistes bokkaalekat yu bona ngi wa innama damu ahadihim damu kalb gis nga ñii dereetu kenn ci ñoom dereetu kenn ci ñoom waaye dereetu mbaam kii la xaj la subhaanallah Omar moom seen nii la nii la mel Seydina Omar radiyallahu anhu ne ne Abu Jandal <laughs> mu ñam gis nga ñii ñooy ñii mushrikuuna yu bon yi ñoo ne nii wa innamaa damu ahadin dëgg dëgg gis nga dereetu kenn ci ñoom damu kalb kii gis nga dereetu xaj la ñoom seen deret bi daw seen yaram bi deret moom deretu xaj bi ñoo yem qaala wa yudna wa yudni qaa'ima sayfi minna Seydina Omar nag <laughs> mu mu mu mu non seulement wa yudni qaa'ima sayfi an minhu mu jël kii bi mooy jaasi gi mu mu koy mu mu koy jéem mooy fi ñuy téye mu koy féetaleel mu koy junj seen ki abu jandal mel ni ku koy jox mais neew ko jëlal di ko di ko di ko jegeel waaye lan la bëggoon <laughs> di ko jegeleel di ko jegeel affaire yi